ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenentam bi alayhi salaatu wassalaam euh, ñu ngi ñëw ba tey ci jotaay al kunuz al ashara ci al kanz as-saani alladina izaktalu ala nasiya safun kon ñu ngi ñëw ci jotaayu al kun al kunuzul ci al ci ñaareelu kanz ñi ngi yemoon ci suñu jotaay bi weesu fi nga xamante ne moom moo aju woon ci wàllu nit ki su amee suy wut itlaq ngir ne gone dafay delluwaat daa iman ci di sàkkuwaat nga xamante ne moom mooy li aju ci wàllu itlaq ñi ngi doon wax tamit ci wàllu sharia maanaam maanaam nit ki buy màgg xel mi di màgg Euh, léegi dañ koy daal di mën di tënkaat ci charia parce que loolu euh, moom moo koy mën a tax ba mu mën defaraat boppam ci moom ji mën a mel ni nga xam te ne noonu la war a mel dëgg-dëgg te moom mooy mu rek ci li nga xam ne day wër-wër ci alquran ak sunna su ko defee euh, incha allah taala borom subhaanahu wa taala wërsëgal ko mu daal di nekk koo xamante ne maanaam day daal di mën di ci li nga xam ne moom mooy itlaq muy doyal wala boyal gi nga xam te ne moom lañ koy boyal. Euh, loolu euh, te tënk googu nga xam ne moom la la charia di tënk et que du mën di delluwaat ci boyal googa ci joyal googa bo lu dul euh, mu tënku dayok tënku ci charia bi loolu rek moom moo ko mën a may ndax loolu rek moom moo koy mën a setalaat ba mu delluwaat ci fitra bi nga xamante ne comme niñ ko gisee woon ci suñu jotaay bi weesu te taxawoon ci muy fitrat allah allati fatara an-nasa alayha la tabdila li xalqillah zalika diinul qayyim walakinna akthara an-naasi laa ya'lamuun ne mooy tëggin borom bi subhaanahu wa fent nga xam ne noonu la fente mbindee fi nit ñi euh, ci cosaan euh, nga xamante ne moom mooy taxawaay mooy dundin bi nga xamante ne moom mooy bu taxaw bu sell bu mat sëkk bi waaye nag lu ëpp ci nit ñi ñoom xamuñu te buñ xamoon dëgg-dëgg dinañ tënku delluwaat ci loolu ndax loolu mooy seen nature nga xamante ne dëgg am boy euh, maanaam bu ñu bëggee am maanaam épanouissement voilà bu mat sëkk euh, ci loolu rek lañ ko mën a amee mooy dellu ci borom subhaanahu wa taala ci kaw loolu ci la ñuy mën a delluwaatee ci texe dëgg-dëgg maanaam ci la ñuy amee caabi texe mooy kon bonheur dañ naan bonheur le bonheur absolu ci loolu rek lañ ko mën a amee euh, mais loolu pour ñu mën ko am d'abord dafa am fu ñuy jaar te mooy tënku ci sharia day tënku ci loolu la lépp nekk ci ndax buur yàlla subhaanahu wa taala ci nit ki bu feesee yàlla rek borom subhaanahu wa day daal di mën a nekk koo xam te ne day taxe àdduna yëpp ay neex àllaxiraam neex maanaam moom nekk nekkam ci boppam mooy neex nga xamante ne euh, dundam yëpp ak nekk nekkinam nekkam ak nekkinam lépp ci yàlla lay nekk maanaam bu boobaa euh, euh, day dellu ci nature bi nga xamante ne moom mooy bi gën a bi fi fi fi mu ëpp épanouissement comme ni ñu ko waxee léegi fi muy gën a bànneexoo fi muy gën amee pexe ci ci ci mboolem euh, dundam loolu moom moo tax ci biti bi nii euh, day nuru ni ak tënk la alors que ci biir maanaam day nekk loo xamante ne ak euh, yërmande la comme ni nga xamante ne loolu lañ ci gisee ni masalan tey bu ñu xoolee charia biti bi nii dafa mel ni ak tënk waaye biir bi dafa nekk loo xam ne ak boyal la ak boyal loolu moom tax tey bu ñu xoolee julli dañ koo tënk ci ay yëngatu ci ay wax ak ay jëf yoo xamante ne euh, ñoom la euh, ñoom la julli maanaam ñoom ñoo euh, ëmb julli maanaam tey bu ñu waxee julli rek faaw maanaam loolu lay doon moom mooy ay jëf ak ay wax yoo xamante ne dañ ko tàmbalee ci kàbbaru armal jeexale ko ci taslim mooy sëlmal wite ci anam goo xamante ne maanaam ay jëf yu jago ay wax yu jago yoo xam ne dafa tàmbalee ci kàbbaru armal ak jeexee ci sëlmal ci ay chartam maanaam mu ànd ak ay charte yoo xamante ne moom lañ ko tegal loolu mooy julli ci buntu sharia suñu waxee julli ci loolu lay def mais boo xoolee zahir bi loolu la et que dañ koy mën a dab ci xel maanaam xel day mën a xam ne lii mooy julli nii la ñuy jullee lii mooy règle yi lii moom mooy charte yi lii moom mooy li nga xamante ne moom mooy tax julli mën a mat julli mën a baax euh, waaye bu dee baatin bi nag maanaam moom mooy moom la doon xaw baatinu xaar xushu'un wa jamun ala Allah yudraku bi ruhi maanaam wa baatinoha waaye baatinu julli nag moom maanaam li nga xam ne moom moo aju ci biir kooku moom xushu'un ak toroxlu la toroxlu la moo xam ci cër yi ngay toroxlu ci borom subhaanahu wa ta'ala waaye tamit ci sa xol ngay toroxlu delluwaat ci buur yàlla subhaanahu wa ta'ala moo tax borom subhaanahu wa ta'ala ne alladhiina hum fi salaatihim xaashi'uuna ñi nga xamante ne eh, ñoom ñooy ñi nga xam ne ci seen biir julli ñoom dañuy nekk ñoo xam ne dañuy toroxlu ci kanam borom subhaanahu wa te loolu moom mooy dëgg moom la ñooñu mooy melo bi njëkk nga xamante ne moom la melo lay aji way gëm ñi naan qad aflaha al-mu'minuun alladhiina hum fi salaatihim xaashi'uun mooy ne dëgg-dëgg ñi nga xamante ne ñooy way gëm ñi seen xol dell ak leeru ngëm yàlla borom subhaanahu wa ñooñu texe dañ maanaam muy texe kon di gis épanouissement bonheur bi nga xamante ne moom lañ doon wax léegi maanaam mu delluwaat ci loolu. te loolu mi ngi amee d'abord te li nga xam ne moom mooy li ci gën a ràññeeku te mooy li ci jiitu te mooy li ci gën a feeñ te moom mooy li nga xam xamante ne moom mooy ci gën a am solo moom mooy julli ak te moom mooy nga am épanouissement ci biir julli loolu moom moo tax euh, te te épanouissement boobu mi ngi amee ci dellu ci boram subhaanahu wa taala jël sa cër yëpp nga toroxlu ko ci kanam borom subhaanahu wa daf ci am nag loo xamante ne xel daf koy mën a dab comme masalan jëf yi Euh, masalan euh, julli dafa am nuñ koy defee dafa am ay chartes yoo xamante ne moom moo ci moo ko jiitu comme lapp masalan dugub waxtu wi euh, sutural awra jublu xibla mu am yi nga xamante ne ñoom ñooy ba pare mooy mooy yi nga xamante ne ñooy mawaaniay maanaam ñoom ñooy yi nga xam ne julli bu maanaam loolu bu boo ci nekkee doo mën a julli comme masalan janaaba maanaam wala boog surtout ki nga xamante ne Euh, maanaam mooy jigéen ji gis mbërëg masalan loolu maanaa la am day xañ nit ki mu mën a euh, julli mooy jigéen ji gis mbërëg nga xamante ne dafay gis gësin ah ak li nga xamante ne moom mooy euh, comme kéefir et cetera nga xamante ne léeg-léeg ci yenn wàll yi mën nga ko yóbbu ci charte yi comme maanaam nekk jullit maanaam boo ko gisee noonu da koy gis dugal ci charte yi mais soo gisee kéefir da gis ne loolu maanaa la maanaam mooy day xañ nit ki mën a mën a julli Euh, euh, kon yooyu ak tamit ak forme bi nga xamante ne moom lañ koy def mooy julli li nga xamante ne loolu moom mooy wur wër loo ci biir julli yëpp nan lañ koy def loolu léegi maanaam suñu xoolee yooyu loolu xel da koy jàpp mais bu ma xasee bay julli taxaw ci kanam borom bi subhaanahu wa ta'ala bi jokkalanteeg moom kàddu maanaam mu am may déyaaleeg moom muy mu am entretien intime kon bu am sama diggante ak moom subhaanahu wa ta'ala euh, ci sama cër yi d'abord daf ciy feeñ ci taxaw gi taxaw ci kanamam subhaanahu wa la maanaam ak yar ak teggin euh, naka noonu bu may rukkoo ma ma rukkuwal ko ma taxawal ko ma voilà naka noonu bu may sujjóot ak bu may toog ci kanamam yii yëpp benn gestuel bu nekk maanaam euh, lépp loo xamante ne doxalin la wala jëf la boo xam ne maa ngi koy jëf ci sama biir jullit rek mu nekk loo xamante ne damay gis ne lii dama ko def ngir sama borom subhaanahu wa ta'ala ba pare sama cër yi dañoo sàmmonte ak loolu lool moom moo tax mu am tamit yeneen mbir yoo xam te ne dañoo baax bokk ci charte julli euh, te moom mooy al i'tidal ak ak tumaanina moom mooy ak dal maanaam dal ci diggante mouvement bu ne maanaam yëngatu bu nekk gestuel bu ma def balaa may jàll ci bi ci def fokk ma dal ci ba nga xamante ne dama ci ànd ak yar ak teggin ci sama kanam borom subhaanahu wa ta'ala ak tamit bu ma koy def mu am daal maanaam moom mooy ma nekk koo xamante ne damay jub c'est-à-dire que mënumaa taxaw taxawu wengu wala boog may ma ma ma ma defee nu ma neex lu ma neex déedéet mbir demee noonu mooy mooy kon eeti daal gi maanaam mooy taxaw nga mais yaa ngi taxaw mais en même temps yaa ngi cëppi cëppi masala loolu wala book yaa ngi mel ni kuy kuy kuy kuy waaj a ak yu mel noonu loolu yëpp bu fekkente ne bien sûr am naa ci ak tànnif ci ci lu ci man yooyu noonu moom mooy yi nga xamante ne euh, ci euh, dafa laaj julli loolu moo dafa dafa laaj maanaam julli daf ko laaj mooy toroxlu googu moo tax partie boobu ci toroxlu gi euh, d'ailleurs moom moo taxoon euh, yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, waxoon arabi bi muy kaw kaw bi ci xadis bu siiw bi nekk ci saxeex bu xadis sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu bi mu naan ko bi waa ji ñëwee julli julli bu gaaw boobu di di di parax paraxe ko et cetera mu ne ko izhab fa salli fa innaka lam tusalli mu ñëw nuyu yenente bi sallallahu alayhi mu ne ko demal nga julli parce yow julli wuloo ba bi mu génnee ba ba ba mu ko defee ñetti yoon bu ne ko walladhi ba'athaka bil haqqi la illa hadha voilà waat naa ci ki nga xamante ne moo la yabal ci dëgg man de munu ma def munu ma def lu baax lu dul lii maanaam nii rek laa man lii daal laa mën a def defee mbir mi julli bi ngay wax nii nii rek laa ko mën a mu na ko nag euh, mu jàngal ko ni ñu julle mu ne ko gis nga soo dee woon ci julli gi di nga deewee ci beneen yoon bu bokkut ak yoonu yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa maanaam mooy euh, kon format boobu noonu dafa tax ne julli bi baaxul maanaam julli bi du baax parce que amul xorma ak teggin yar nga xamante ne moom nga war ci sa kanam borom subhaanahu wa ta'aala ne serait que ci côté cër ci côté gestuel bi ci côté doxalin kon loolu dafa bokk ci li nga xamante ne dafa am lamboog julli parce que bu ñuy xool Alxuraan suy wax ci julli da ngay gis ne euh, dina tudd ay yenn partie ci julli gi mooy euh, tasabbih bismi rabbikal azim ak subhaanallahi wala yusabbihuna yusabbihunahu billayl billayli wan nahaar dañuy voilà maanaam ak yu mel noonu ak tamit subhaanallahi hiina tusbihuuna hiina tumsuuna wa hiina tusbihuuna ba aaya ba jeex maanaam loolu tamit da ngay gis euh, day wax ci wàllu julli maanaam mooy sabbal gi ñuy sabbal borom subhaanahu wa di fii ci géeji turum yi ak meloom yi moom borom subhaanahu wa ta'ala euh, loolu da ngay gis ne daf koy tudd day tudd tamit taxawaay gi maanaam euh, bi mu naan wa qu wa wa qumu lillahi qanitin taxawal leen ci seen kanam borom subhaanahu wa ta'ala maanaam taxaw maanaam taxawaay googu nga xamante ne moom lay tudd mooy al qunut ah, mooy taxawaay googu nga gis ne maanaam mooy day wax taxawaay gi mu ànd ak yar gi maanaam wa quumu taxaw na lillahi qaanitiina ci dellu bu ngeen delluwaat ci borom subhaanahu wa ta'aala ci taxaw googu mu ànd ak kon respect xorma ak teggin ak yar euh, ak yaa Maryam uqnutii li rabbiki gis nga maanaam nga gis ne xunut googu lay wax taxaw googu mais mu tudd tamit euh, euh, ak ak sujud voilà fasjudu lillahi wa'buduhu na ngeen sujudal borom yàlla subhaanahu wa ta'ala te ngeen jaamu ko maanaam kon jaamu gi dafa war a nekk ànd ak sujud gi euh, muy toroxlu googu gis nga muy tudd ba tey day torox toroxlu googu boo xoolee kon dangay gis ne baatin bi ba tey mi ngi koy tuddaale day tudd zahir bi mais daay mën day tuddaale baatin bi muy wax tamit li nga xamante ne moom lay wax comme warka'u ma'a raki'in wa aqimu salata wa atu a warka'u ma raki'ina maam na ngeen di rukkoo ànd ak ñiy rukkoo maanaam dee leen julli ànd ak ñiy julli euh, ak yaa Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raaki'iin ak wa a qiila lahum irka'uu laa yarka'uuna maanaam yooyu yëpp nga gis baatu rukkoo di ñëw ci baat yooyu ci alquran ah da ngay kon format yi nga xamante ne mooy li nga xam ne mooy doxalin yi nga xam ne ñoom ñooy am ci julli wala ñoo ci yooyu da gis ne borom subhaanahu wa ta'ala euh, daf koy daf koy daf koy daf koy daf seetloo euh, li nga xamante ne mooy teggin yi mu laaj ak euh, ci ci wàllu maanaam xushoo ki euh, ci wàllu goog mooy loolu da ngay gis ne daf koy junj lu bari ci biir tamit maanaam mooy dal gi ak ak ak jub gi maanaam ci mouvement bi mouvement bi nga def ko ci anam gu jub kot ba pare nga dal ci tamit loolu da ngay gis yenent bi sallallahu wa alihi wa sallam moo tax mu dem mu jàngal ko kaw kaw kaw kaw bi moom loolu déggiwu ko woon ci aaya yi te pourtant aaya yi ñu ngi koy wax mais dafa bëri ay wàll goo xamante ne ci biir wax jooju ak xeetu junju da cee euh, daf cee am euh, kon yooyu su fekkente ne nit ki day julli te loolu amu ko loolu moom mooy julleem wérut julleem baaxul euh, mais loolu moom mooy mais mais loolu ba tey ci zahir bi la mais baatin bi moom mooy yenn toroxlu bi mooy kon fii gi ngay fii ci turu yàlla ak melam maanaam euh, tajalli maanaam mooy feeñu waayu borom subhaanahu wa ta'ala ci alquran bi nga xamante ne moom ngay jàng yow wala bok moom ngay dégg imam bi di ko jàng ak euh, li nga xamante ne moom moo aju ci sabbali xeetu sabbali fa sabbih bismi rabbikal azim yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne na ngeen ko def ci seen rukkoo yi euh, ak fa sabbih sabbih bismi rabbikal a'la yonent bi sallallahu alayhi ne nañ ko def ci sujjóot yi maanaam nga gis bu ñuy sujjóot bu ñuy rukkoo ñuy wax subhaana rabbiyal azim wala léeg-léeg ñu yokk ci wa bihamdihi subhaana rabbiyal aziim wa bihamdihi wala boog bu ñuy sujjóot ñu wax subhaana rabbiyal a'la wala ñu yokk ci wa bihamdihi loolu yëpp di tegtale ndax borom subhaanahu wa ta'aala dafa lëkkale sabbal ak cant ah euh, euh, fasabbih bihamdi rabbika wa kun mina saajidiina gis nga santal euh, maanaam sabbalal maanaam sabbih bihamdi rabbika ci cant gi ngay sant sa borom subhaanahu wa kun mina saajidiina na nga bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy sujjóot kon sujjóot googu toroxlu borom subhaanahu wa ta'aala yooyu nga xamante ne baat yooyu yëpp boo xoolee xunut dellu bi ngay dellu sa borom subhaanahu wa ta'aala ci taxaw temm ci kanamam maanaam taxaw ci kanamam bañ a yëngatu li mu la wax li mu la def loo ngay def ci ngay ne moom nga loolu mooy xunut maanaam baat loolu lay tekki ci eh, taxaw temm ci mbir mi li la yàlla digal nga nekk ca nam ko bëggee maanaam taxaw boobu temm toroxlu boobu noonu nga gis eh, roko roko eh, mooy xaayatul inxina maanaam mooy dayak Ah, ak eh, damm wàcce maanaam toroxlu wàcce sa bopp nga gis ne sujjóot ci boppam loolu la mooy ak tazallul mooy raayat mooy dayak eh, toroxlu comme ni nga xam ne moom mooy al ibada jaamu yàlla yooyu yëpp boo leen seetloo da ngay gis ne dañoo bokk maanaa moom mooy xusuu gi maanaam mooy le fait que nga am benn xeetu teewlu gi ngay teewlu sa borom ci sa xol yëg koy yëg maanaam ci eh, di jël lépp loo xamante ne feeñu waay la bu tukkee ci moom subhaanahu wa ta'aala ci sañ-sañ ci kattan ci mën-mën ci am-am ci xam-xam ci lépp rek loo xamante ne dafa tukkee ci moom te aju ci moom buur yàlla subhaanahu wa ta'aala eh, kon yooyu lañu boroom subhaanahu wa ta'aala eh, di sàkku ci ñun maanaam ci biir julli gi moo tax julli dafa dajale mboolem xeetu jaamu lay jaamu yàlla yi comme li nga xamante ne noonu lañ ko lañ ci gën a taxaw ci bi nga xamante ne ñu ngi def sharh bi gën nañ ci taxaw ci alladhina hum fi salatihim walladhina hum illa al-musallina walladhina hum ala salatihim da'imun yooyu gën nañ ci gën nañ taxaw képp koo xamante ne bëgg na xëy na lu gën a yaatu tuuti mu dellu ci wàllu googu insha allahu taala amaana dana ca fekk loo xamante ne dana faj lu bare bari ci ak maram léegi Euh, kon loolu nga xam ne mooy xeet toroxlu googu nga xamante ne euh, ñooy maanaa yooyu nga xam ne dañoo sori ci biir euh, julli gi nga xamante ne nit day daal di mën di koo xam ne day taawu day jote li nga xam ne moom mooy feeñuwaayu borom subhaanahu wa ta'aala mooy tajalliyeem moo xam ci jaare ko ci alquraanam bi nga xamante ne dafa dajale mboolem xeetu tajalliyaat yi wala ci rukkoo yi ci sujuud yi ci taxawaat bi bi muy taxaw ci kanamam moom borom subhaanahu wa taala moom jaam bi ni muy taxaw ci kanam borom subhaanahu wa taala xataa ba ci toog bi ci taaye nga xamante ne boo xoolee taaye bi boo xoolee attahiyaatu lillahi macha allah yooyu ngay gis mooy xeetu nuyoo yëpp yàlla ñeel na yàlla par exemple boo ko xoolee dëgg-dëgg a toroxlu yëpp da ngay gis ne forme yëpp ñoo dajale ci julli maanaam lek léeg nit ki di toroxlu maanaam taxaw maanaam nga gis taxaw nekk benn forme toroxlu gis nga euh, rukkoo bi nekk benn forme toroxlu sujjóot bi nekk benn forme toroxlu mais xataa toog toog ak teggin ak yar nekk benn forme toroxlu loolu yëpp nag nga jël ko ànd yi nga xamante ne mooy feeñuwaay yi ngay am maanaam tajalliyaat yi leer yi secret yi borom subhaanahu wa yi nga xam ne moom ngay dem di tibbi ji ci biir ci benn bu ci nekk euh, ci benn euh, bu ci ne nga daal di koy euh, nga mën ko nga mën ci am maanaam loo loo ci mën a jariñoo loo xamante ne moom ngay jël moom nga ci tibbee moom nga ciy jariñoowee euh, ci biir julli ki nga xamante ne moom ngay julli bi ci toroxlu ci kanam borom bi subhaanahu wa ta'ala te loolu moy buntu bi mooy toroxlu bi wàcce sa bopp bi doyadal sa bopp bi delloo lépp ci ki nga xamante ne moom mooy Euh, borom asamaan ak suuf borom mbindeef yëpp yëpp yëpp ci luñ joyal te moom mooy nga xam te ne aajowul kenn ci ko aajowoo jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu wa azuma sultaanuhu wa taqaddasa asmaa'uhu kon euh, yooyu nga xamante ne moom ngay mën a jote maanaam moom ngay moom moom ngay jël yëpp ci julli gi nga maanaam eh, formuler ko noonu ne ak tahiyatullah zakiyatullah ak tayyibatu salawatu lillah gis nga yu sell yëpp tamit buur yàllaa ko moom subhanahu wa ta'ala ci yeneen wal ak barke yi lépp lu barke lépp loo xamante ne dafa sax voilà te yiw way doollee ko saa su ne voilà ak li nga xamante ne moom mooy eh, julli sell yëpp maanaam ak forme yi ñu mën a amee yëpp ak xeetu ñaan yi hmm, yëpp ah torox lu jëm ci borom subhaanahu wa ta'aala yëpp buur yàlla moom mooy ki ko yelloo moom dong subhaanahu wa ta'aala kon nga gis ne taaya boobu dafa ñëw justement pour di symboliser mboolem maanaam li nga xamante ne moom mooy nga teewlu waat wala boog nga ma emmagasiné waat nga dajale waat thésauriser Euh, lépp loo xamante ne euh, dafa dafa da ko weesu woon ci biir euh, julli maanaam mouvement yi nga xam ne moom ngay def ak forme yi nga xamante ne moom la mbir yooyu yëpp àndal kon ginnaaw ba nga xamante ne mbir yooyu yëpp leer na wala boog xëy na taxaw nañ ci kon dinañ gis ne maanaam wala parties yi nga xamante ne moom la ñuy wax maanaam lii tamit lépp loo xamante ne nit ki xëy na euh, bëgg na ko ci ci wàllu gën a maanaam lu lu ci gën a leer lu ci gën a xóotal maanaam mën na dellu ci bi ñuy jeexal euh, kitaabu salah ah euh, kitaabul azan wala ci kitaabul azan plus précisément ci sharh bi ñuy wala book taaliqaat yi bi yi nga xam ne moom la ñuy def ci saxiixu imaam al Buxaari Euh, bu delloo ci jeexital bi bi ñuy pare kitaabul azan maanaam euh, taxaw nañ ci wàllu googu tamit julli gi euh, def nañ ci ñetti jotaay yoo xamante ne yëpp ci wàllu julli la maanaam ni ñuy julli maanaam forme bi dañ ko reprendre du début à la fin et cetera ak mi nga xamante ne tamit moom mooy jeexital bi maanaam xataa bu julli bi jeex maanaam ñu def yeneen ñaari jotaay yoo xamante ne ci wàllu côté Euh, liñ doon expliquer nii ci wàllu taxawaay yi leer yi nit ki et cetera feeñuwaay yi wala a yu mel noonu euh, képp koo xamante ne amaan na bëgg na ci loo xamante ne gën na yaatu kon maanaam mën na delluwaat ci ci jotaay yooyu incha allahu taala incha allah euh, kon yooyu yooyu nag nga xamante ne moom mooy côté baatin maanaam wàllu googu nga xam te dafa xóot dafa baati ne kooku ci ruux lañ koy jotee maanaam du xel moo la koy may nga mën ci nga mën ci accéder mais ruux moo ko moom moom moom moo la koy jox kon da nga gis ne nit ki euh, xelam li muy am am am njariñ da ngay gis ne dafa am côté boo xamante ne dafa feeñ am côté boo xam dafa nëbbu mais côté bi nga xamante ne moom mooy li feeñ ak jeexital bi dafa nekk loo xamante ne dañ cee dañ mën a daj nit ki ngir mo daj xelam loolu lu ko yomb la maanaam da ngay gis ne kon daanaka sax maanaam euh, li nga xam ne moom la ñuy wax euh, xef euh, wala maanaam yëg-yëg yi yëg-yëg gi mooy li nga xamante ne mooy juróomi sens yi les cinq sens loolu ngir nit ki mën cee jariñu dëgg-dëgg sax maanaam xelam moo koy communiquer maanaam moo koy leeral li nga xamante ne moom la am ci cinq sens yi boo sax système nerveux bi comme ni ñu koy gisee maanaam muy mémoire bi maanaam yuur gi bi ak moelle épinière bi ah yooyu noonu man fokk mu am connexion ak li nga xamante ne moom mooy lenn lu ci nekk ci juróomi ci ci cinq sens ngir mu mën a am euh, ngir mu mën ci am accès ci kaw loolu kon dañuy gis ne xel euh, dafa bokk ci côté yi nga xam ne dafa feeñ maanaam kon dafa feeñ mais ruux nit ki du ko daj du ko xam ci boppam te du ko gis te du ko dégg voilà existence ruux ci boppam sax léeg-léeg ñenn ñi dañuy dem ba duñ ko xam te duñ ko duñ ko mën a tudd voilà comme ni nga xamante ne noonu lañu ko doon waxee tamit yéen euh, comme par exemple ñun suñu société africaine yi euh, mën nañ xam bakkan par exemple mooy am bakkan euh, ci suñu yi et cetera da ngay gis am maanaam bakkan et cetera mooy an nafs mais ruux ci jëmmi boppam maanaam ruux du en tout cas bu fekkente ne amul bu wutal nañ ko tuur tamit du loo xamante ne dañ koy faral di jëfandikoo ba tax ñu xam ko maanaam moo tax par exemple ruux Euh, du en tout euh, ci li ñuy seetlu du ñuy gis ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñu làkkat yi ñun euh, ci suñu société en tout cas ouest africaine pour pour dañ koy jëfandikoo maanaam duñ ko ah, baat la boo xamante ne amuñu ko lu dul xanaa wutal ko baatu ruux bi nga xam ne moom la arab di wax ci ñun en tout cas ñun wolof yi nga xam ne ay jullit lañ Euh, wala tukkuleer euh, yi wala ñu ne ñu mel ne ñoom mais quant à bakkan moom ñëpp dinañ ko xamal dinañ ko utal seen tur euh, mais mais parce que ruux dafa gën a xóot dafa spirituel trop voilà donte bakkan aussi spirituel la léegi li nga xamante ne. kon moom la Cheikh Salahuddin At-Tidjânî alayhi ridwaanu rabbaani léegi di continuer ci wàllu googu mu ne fal insaanu naka doomu aadama ka qatarti maa'in kéem toq ndox la boo xamante ne uxizat dañ koo jëlee minal baxri ci géej gi ci géej gi lañ ko jëlee fama feeg nag daamat mi ngi sax haazihil qatra maanaam googu toq xaarijal baxri ci biti géej gi fa inna naka loola de kon laxaa dana ko ñeel kaynuuna ak nekk-nekk mustaqillatun boo xamante ne dafa beru maanaam day am kon une euh, existence indépendante voilà day une forme ou une existence indépendante voilà illaa lu dul rek annaha naka moom toq ndox boobu saxiratun dafa tuuti wa haqiratun te dafa sew maanaam dafa tuuti dafa sew maanaam dafa am une forme d'insignifiance d'accord dafa xaw dafa insignifiant euh, wa muqayyadatu wa muqayyadatun te day tënku bi kulli qaydin ci gépp tënku wa mu ah wa wa muhaddadatun te dañ koo dëxale bi kulli ina in ci bépp ndax bépp ndax boo xam ne tuudaw def na ko teg fii ci moom maanaam toq ndox boobu ci ndax loo ko def rek maanaam day daal da koy daal di mën a tënk da koy daal di mën a délimiter mooy da koy dëxal kon loolu mooy xaqiqa doomu aadama bu nekk maanaam ñun képp kenn ci ñun mën ñu gisee noonu parce que képp kenn ci ñun euh, d'ailleurs mbindeef yëpp la sax ñoo noonu mooy euh, feeñuwaay la ci ay turu yàlla ak ay melom duñu turu yàlla yi duñu melo yàlla yi mais feeñ waaye tur yàlla yi ak ay melom lañ voilà euh, léegi ci kaw loolu euh, suñu jëmm yëpp maanaam suñu nekk-nekk yëpp ay tur yàlla moo ciy feeñ ak ay melom suñu wax yi suñu jëf yi suñu doxalin yi lépp borom subhaanahu wa ta'aala daf ciy feeñal boppam ak sañ-sañam ak kattanam euh, walillahi al-masalul a'la tey bu ma benn jeu vidéo par exemple Euh, ma am benn personnage boo xam ne dama ko ci programmé ci biir jeu vidéo bi nga koy gis ci télé bi wala ci sa ordinateur wala su dee da nga yor console yi xale yi di jëfandikoo wala yu mel noonu euh, wala daal lu mën a tax nga di ko gis personnage boobu personnage boobu en fait léppam du man maay moom sama ay waay samay attributs samay samay samay samay samay ak samay tur samay tur ak samay melo du ñoom ñooy man maanaam du du du moom mooy ñoom mooy waaj maanaam personnage bi nekk sama jeu vidéo bi wala dafay animé rek tout simplement bi feeñ ci télé bi du ku doo mais sama feeñuwaayu tur yi ak melo yu ñoom ñoo nekk ci moom maanaam yi ak melo yu ñoo nekk moom maanaam mooy lan moom mooy moom ku ko gis euh, day day mën a tegtaloo ci moom ngir mën a xam sama ay tur ak sama ay melo voilà c'est-à-dire que ingéniosité bi talent bi ma am euh, xam-xam bi ma am sañ-sañ bi ma am mën-mën gi ma am kattan gi ma am ak yu mel noonu yëpp ak aussi samay attribut ci ay yërmande gi nga xam ne moo mën a nekk ci man ak tamit léeg-léeg xëy na may mer moo tax ma programme ko moom it mer bi mën a feeñee ci moom et cetera ak yu mel noonu euh, di kontaan euh, di di am lu la neex ak ak loo xamante ne du du neexu la Euh, ak yu mel noonu yooyu yëpp du jëmmi mbir mi ci man moo nekk ci moom mais melo yooyu noonu dañuy feeñal maanaam moom ay melom dañuy tegtale man sama sama sama sama ay melo loolu euh, maanaam natt ko maanaam walillahi al ala natt ko ci borom subhaanahu wa taala maanaam subhaanahu wa taala bind gim ñu doomu aadama yi képp kenn ci ñun ay feeñuwaayu turu yàlla nga ak ay melo subhaanahu wa et que borom subhaanahu wa ta'aala moo la melal ni ngamel te moo la programmé ni nga xam te noonu nga mel et que moom su la programmé wul woon nii su la deful woon nga mel nii woon ay feeñ waaye dafa feeñal ci yow ay turam ak ay meloom ba tax ngay am nooy doxale ak nooy nooy nooy comporté woo ak noo xam te ne noonu nga loolu du am sauf que loolu bu ñu ko jëlee ci géej turu yàlla yi ak ay meloom maanaam toq ndox la ci biir géej maanaam misaal googu la joxe nii dégg Euh, bu fekkente ne loolu compréhension boobu am nañ ci am nañ ci accès maanaam dinañ comprendre que ni euh, kon tur yàlla yi ak melo yi borom subhaanahu wa taala maanaam daf euh, buñ naan dafa feeñ ci ñun wala ñun ay feeñ waaye tur yàlla yi ak ay melom wala ñu ne adduna bi yëpp feeñ waaye tur yàlla ak ay melom mooy li nga xamante ne moom la sopp bindee ko maanaam li nga xamante ne moom la sopp amal ko ba pare feeñal ko ci ay melom loolu la ñuy wax mais du yëpp déedéet li nga xamante ne rek moom mooy li aju ci ci coobarem voilà loolu rek la euh, léegi comme que mbir mi euh, noonu la demee loolu moom moo tax euh, moom lay wax naan dafa dafa dafa dafa tuuti voilà loolu lay wax ne dafa dafa dafa nekk loo xamante ne dafa tuuti voilà kon toq ndox bu fekkente ne da nga ko jël mu nekk benn toq kese euh, nga fekk ci ci géej voilà toq boo ko jëlee nga fekk ko ci euh, ci géej masalan euh, wala boog nga génne ko ci boobaa da ngay gis ne dafa am dafa am dafa tënku dafa tënku ci ay melam dafa tënku ci caractéristique am te moom ci boppam mënoo ne moom mooy géej gi mënoo ko wax parce que toq la bu jugee ci géej gi te moom ci boppam dafa am ay propriété boppam am nu mu mel am yenn melo ci géej gi yoo xamante ne amul melo yooyu moom am nu mu taxawee loo xamante ne tax taxawaay taxawaay googu taxaweewu ko ci géej gi maanaam moom géej gi duñu benn euh, ba pare da ngay gis ne dafa ndaw te dafa tuuti maanaam une goutte d'eau dans l'océan une goutte d'eau tirée de l'océan nañ koo tuddee noonu goutte d'eau xam ne dañ ko xëccee dañ ko génnee ci ndox ci géej gi Euh, tokk boobu kon da ngay gis ne dafa tënku ba pare soo ko jëloon mën nga dugal ci benn ndax bu la neex mën nga ko dugal sax ci ci ci ci ci kubéeru euh, butéel maanaam dugal sax ci kubéeru butéel voilà waxuma la ak ci paan wala ci siw wala ci kopp pot hmm? tokk ndox boobu léegi nag mu ne fa iza alqaytaha soo ko sànnee fii bahriha ca géejëm nga marratan ukhra beneen yoon maanaam kon mu utiliser euh, waxu beneen yoon bi parce que tout simplement euh, ñun ci borom subhaanahu wa jugi moo tax ngay gis baatu inna lillahi wa inna ilayhi ñun moo ñun ci moom moom maanaam ñun moom lanu moom ñun moonu moom euh, te te foofu ci moom lañu gé maanaam kon mom borom subhaanahu wa ta'aala moo amal ci xam-xamam ci coobareem ci sañ-sañam ci mën-mënam euh, léegi nekk boo nga xam te ne moom mooy jeex ci turu yàlla yi ak melo yi loolu moom mooy nga yow ci sa bopp nga delluwaat ci borom subhaanahu wa ba jeex tàkk ci moom loolu moom moo tax géej gi tokk ndox bi ñu génnee ci moom possible na ci mu ñu delloowaat ko ci biir ci biir géej gi mais bu boobaa. da ngay daal di nekk koo xamante ne da ngay taxawee taxawaayu mboolem feeñuwaayu tur yàlla ak melo yi ba tey doo nekk yàlla mënta ne parce que diggante abd ak rabb fokk day am distinction boobu loolu moom moo tax ngay gis boroom subhaanahu wa taala ci suratul fatiha ak euh, saar yu bari ci alquran muy préciser ni ñun moom boroom subhaanahu wa taala mooy rabbul alamin et ñun dañ koy wax ne ko iyyaka na'budu maanaam yow kese la ñuy jaamu kon ñun ñooy jaam bi te moom mooy rabb boroom rabbul al rabbul ma'bud mooy kii buur borom bi nga xamante moom la ñuy jaamu et que loolu différenciation boobu fokk dafa war a di am maanaam wa ñuy sàkkoo ndimbal maanaam mooy ne am na différence entre man ak moom bu mënuñu nekk lu mën ci euh, moom borom subhaanahu wa ta'ala ak yenente bi sallallahu bi nga xamante ne xataa yenente bi ar-ruhul euh, euh, mutlaq wala boog ar-ruhul a'zam ruux gu gu boyal doyal gi ak ruux gi nga xamante ne moom mooy gu màgg gi euh, moom maanaam da ngay gis ne mbindeef la feeñ waaye nag borom subhaanahu wa dafa feeñ dafa dafa dafa feeñal euh, boppam ci moom mais la du ku ñu bindul dégg moom tamit amal bi ko borom subhaanahu wa ta'aala amal mooy al mawjuudu waajibul wujuudi plutôt waajibul wujudi mais li maanaam moom ak amam dafa war ngir keneen ngir ne borom subhaanahu wa ta'aala amal cosaan te ak amam tamit amul ak tàmbali te amul fu mu jeexee itam parce que moom ba muy am amul temps amul espace voilà tout simplement euh, et que à partir de moom la borom subhaanahu wa ci moom la programme espace ak temps ci moom la lépp feeñee sallallahu alayhi wa mu mën a yor caractéristique yu bari en même temps euh, mais li nga xamante ne daal moom mooy feeñ moom mooy euh, ruux bi nga xamante ne mooy ruux ak borom bi euh, subhaanahu wa ta'ala moom mooy li feeñee tout simplement ci ci moom yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk nekk borom bi ak ay turam ak ay ñoom ñoo feeñee ci moom kon différenciation boobu fokk day am parce que sinon moom yàlla lay doon boo xam ne dañ koy jaam itam te loolu ku nekk xam na ne mënta ne te loolu mooy jëmmi bokkaale te loolu mooy jëmmi mooy jëmmi bokkaale ñàkk a xàmmee loolu ak ñàkk a ràññee loolu moom moo tax masalan ñi nga xamante ne ñoom ñooy eh, nitu yent yàlla Isa yi alayhi salaatu wassalaam ñoom ñu ci li nga xamante ne moom mooy eh, teg-teg yi nga xamante ne ci lañ ne ak ci ak jaaxle ak jommi ak jaawale yu métti nga xamante ne moom la ñu jaawale ci wàllu googu noonu Euh, comme ni borom subhaanahu wa ta'aala wax laqad kafara alladhiina qaalu inna allaha huwa al-masiih ibn euh, ne dëgg-dëgg ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñiy wax ne buur yàlla subhaanahu wa ta'aala moom mooy al-masiih ibn maryam alayhi salaam euh, kooku ko ñooñu dëgg-dëgg weddi nañ yàlla voilà parce que nekkul ci ne mais dañ ni sax ibnu maryam doomu maryam nan la mën a nekkee yàlla waaye c'est parce que tout simplement feeñu waay yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk yent yàlla isa alayhi salaam ak yent yàlla isa alayhi salaam jàngalal gi jàngal mbir yooyu noonu xam-xam yi nga xam ne ñoo aju ci wàllu googu moom lañ ñu am ci compréhension boo xamante ne baaxul ñu daal di bokkaale dugg ci bokkaale bi nga xamante ne moom mooy bi gën a bon ci yi mooy méngale nit ak yàlla méngale nit ak buur yàlla subhaanahu wa ne moom mooy ci bind mi ngi waaye nag euh, maal asaf comme ni nga xam ne noonu la ko waxe yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxoon nañu maanaam maal asaf al asaf mooy tristesse yaa voilà yaa asafa ala yusuf loolu mooy maanaam mooy euh, tristesse mooy des benn aaya mooy bi mu naan falammaa aasafuna intaqamnaa minhum wa aghraqnaahum ajma'iin aay boobu rek la baatu asaf di tekkee lu bokkul ak tiis ak njàqare voilà mooy euh, bi mu naan na nag falammaa aasafuna maanaam aghdabuna bañ ñu mer loowee lay tekki dégg nga bañ ñu mer loowee dégg nga kon euh, léegi euh, niñ ko waxee léegi ñu dellu si ci li liñ doon wax ne ma al asaf tiis njàqare ak tiis maanaam dañuy gis li nga xamante ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne la tattabi'un la tattabi'unna sunana alladhina min qablikum ah, shibran bi shibrin ah, eh, zira'an bi zira'in hatta law daxalu juhra dabbin la daxaltumuhu qila eh, al yahuud wan nasaara ya rasulallah qaala sallallahu alayhi wasallam faman xadis euh, la bu nekk ñaari saxex yi yenente bi alayhi salaatu wassalaam euh, ne giñ naa ne da ngeen topp yoonu gaa yi nga xamante ne ñoo leen jiitu woon di ngeen leen topp ci jéego ak jéego xasab ak xasab maanaam fu ñu teg seen tànk di ngeen leen fa teg euh, ba shubran bi shubran hatta law daxalu juhra dabbit ba sax mbete bu duggoon ci paxum mbëtt la taxal ku mu giñ naa ne da kon euh, boo leen duggoon buñ duggoon pax mbëtt ne ko euh, waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam xanaa wax mu ne su ma waxul ñan laay wax fa man su ma waxul ñooñu ñan laay wax voilà maanaam euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxu ko parce que dafa yéene xeetam loolu mais dafa parce que borom ko woon rek xaqiiqat que ni dëgg la maanaam malheureusement dëgg la que ni noonu lay demee voilà da gis maanaam li tax nag ñu wax ko mooy ne loolu nga xam ne yonent Yàlla Isa alayhi salaam nitam ñi loolu la ñu doon def ba ëllëg ci biir borom subhaanahu wa taala dina taxawal yonent Yàlla Isa alayhi salaam dina ko laaj responsabilité am ci loolu te pourtant wallahi amu ci benn responsabilité comme ni ko Alxuraan nettalee ba mu jeex waaye terewul rek borom subhaanahu wa taala dana ko teg yawmal qiyaamati interroger ko laaj ko. ci wàllu googu responsabilité voilà ba mu setal deram ci kanamu adduna te borom subhaanahu wa ta'aala dana ko dana ko laaj voilà loolu day am voilà te danañ ko taxawal ngir laaj ko loolu segam yonent Yàlla alayhi salaam taxawal ngir laaj ko lool nala leer ni képp ku ñuy topp ci diine képp ku ñuy déglu ci diine képp ku ñuy bàyyi xel ci diine na nga xool bu baax a baax a baax message bi ngay teg ci bopp ñi nga xamante ne ñoom ñoo lay déglu parce que dina dinañu la laaj dinañu la laaj yent yàlla Isa salaam leeraloon na wax na voilà wala wax na voilà voilà comme ni mu ko waxe wa ma qultu lahum illa an yabudullaha rabbi wa rabbakum waxuma leen leneen lu dul jaamu leen buur yàlla subhanahu wa ta'ala bi borom di seen borom moom leeral na sauf ko ñoom message boobu niñ ko comprendre baaxul bi nga xamante ne ci la leen doon woon dëgg-dëgg kan mooy buur yàlla subhaanahu wa taala ak ay feeñu waayam ak yu mel noonu ñoom nag gisuñu loolu mbir mi nag lënt ci ñoom ba mu lëntee ci ñoom nag ñu wax lu leen neex ba jël yent yàlla Isa sam def ko yàlla ni sax moom ci boppam li mooy yàlla malheureusement nag comme niñ ko waxe léegi loolu moo xew Eh, maanaam du léegi sax dafa am ci xeetu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo xamante ne parce que eh, dañu dugg ci dóol bi ci domaine maarif ak yu mel noonu eh, ba pare amuñu message bu war ñu message bu leer am amuñu tarbiya bi war bi nga xamante ne moom lañ leen waroon a leeralal leen mbir yi leeralal leen leen ko ba ñu leen ñu alak leen ba nga xamante ne dañuy taxaw di ñemee bokkaale bokkaale yoo xamante ne xattaa ba bëri ci yéefir yi ñu ko ñemewul ba pare ñu taxaw di gëm ne wala di jàpp ne ñoom dañoo am dégg-dégg wala dañoo am xóot-xóot wala boog dañoo sori loolu moom moo tax waaye buur wa taala ku nekk xam ne ne l'islam mi ngi taxaw ci baatu laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah boobu la ñuy duggee euh, euh, loolu euh, loolu kon moom mooy li nga xamante ne lu mata bàyyi xel la kon géej googu kon ñu dellu si waat kon nit ki en tant que kon feeñuwaayu tur yàlla yi ak meloom subhaanahu wa ta'ala wala maanaam voilà maanaam feeñam kooku noonu bu ñu jëlaatee kon ndox mi dugalaat ko mooy nit ki kon dellu na feey ci borom subhaanahu wa feey ci yàlla nag niñ koy waxee euh, il faut que préciser leer wax yooyu tegtalewul ne nit ki day ñëw masalan moom ci boppam mu mel ni comme si day day day day day métamorphosé wu day dem daal di éteindre daal feey en tant ku ku ku ne dafa am lenn ci moom loo xam te ne day delluwaat ci yàlla nekk benn comme ci yàlla benn corps la boo xam ne dañ fay dañuy dañuy dañ dañ fay seey comme ni euh, suukar soo ko dugalee ci ndox mu tàng ni muy seeyee tegtalewul loolu abadan li muy tegtale rek moom mooy nit ki ni muy neenale ay meloom moom en tant que ay bëgg-bëggam ay sañ-sañam ay euh, xalaatam ay gis-gisam ay doxalinam mu neenal ko jël yàlla teg maanaam ni yàlla daal li mu bëgg rek loolu laa bëgg sama xel mi sama xol bi samay jëfin samay doxalit maanaam fas mu yéene mu nekk ci leneen lu dul li yàlla bëgg sama yosi bopp man samay bëgg-bëggi bopp man man dama ko dindi teg bu yàlla bu ko defee fa yàlla la yàlla ne noona rek ma def noonu loolu lañ naan daa jeex yàlla maanaam loolu la ñuy wax euh, parce que sa bos amatul comme sa bos amatul bu yàlla moo am kon mooy jeex nga yàlla loolu lay tekki Euh, léegi tey su fekkente ne dama euh, nit ki kon dafa delluwaat ci borom subhaanahu léegi nag su dee ci tur yeeg melo yi nag euh, ak feeñuwaay yi mooy mooy beneen niveau la ci fanaaw bu gën a xóot maanaam mooy niveau bi nga xamante ne kon nit ki xolam bi day day day dootul gisati moom moom ci boppam ne dara la day gis ni mu nekkee ci dayog toroxlu ci dayog ñàkk yelloo dara ak ñàkk am dara gis nag yàlla rek ne fi voilà et que borom subhaanahu wa moom mooy soppandiku ci moom ni mu ko neexe moom mooy doxalee ci moom ni mu ko neexe et que tey moom jàppul ne am na kattan parce que kattan gi mu yor loolu du kattanam kattanu yàlla la moom la feeñal ci moom moom jàpp na ne amul kattan et que kattanu yàlla rek a fi ne jàpp na ne amul xam-xam parce que xam-xam bi yàlla feeñal ci moom moo am mais moom amul xam-xam mu jàpp ne moom dafa amul maanaam loolu topp ko ci lu ne loolu bu boobaa mooy jeex ci yàlla dégg nga euh, loolu nag lay wax ne su amee bu boobaa fa innaha naka moom toq ndox boobu buñ ko jëlee ci misaalu toq ndox ba tey nga jëlaat ko delloowaat ko ci biir géej gi bu boobaa tatakallamu day daa di wax bilisaani ci làmminu xaagal bahr boobu la géej al mutlaq bañ doyal al azim bi nga xam ne mooy bu màgg bi géej gu mag boobu maanaam da ngay gis ci làmminu géej googu nag léegi lay waxee wala tastati'u te doo am kattan an tufassilaha ci nga teqale ko anhu ci géej googu dégg nga mooy lan mooy toq ndox boobu imaginer nga xam ne ci géej gi lañ ko génnee woon suñ ko jëlaatee ñu ko ci biir géej gi da ngay gis ne euh, ngir nga mën ko da ngay gis euh, propriété yi muy am caractéristiques yi nga xam ne moom lay yore day daadi di jaxasoo yu géej gi yëpp dootul nekk ci ay caractéristiques am moom kese ay propriétés moom kese ak le fait mu nekk lu délimité ak lu tënku yaa ngi gis léegi bu duggee géej gi rek day daal di yor mboolem caractéristique bu géej gi te dootoo am kàttan ci mën koo teqale ak géej gi ci jëmmi boppam is ndax an ne zarrataha ay peppam maanaam particules yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci moom euh, atome yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci ñoom xat dëgg-dëgg zabat seey na fii zarraat yi ci pepp géej gi maanaam ci particule géej gi ci ay atome géej gi de telle sorte que kon lépp loo xamante ne mën nañ ko melale géej gi rek dañuy daal di melale loola ci maanaam dañ koy daal di melale toq ndox booba lépp loo xam ne mënuñu ko melale géej gi dootuñu ko mën a bo ci topp maanaam loolu lay def nit ki tamit noonu lay def bu jeexee ci borom subhaanahu wa taala day nekk koo xamante ne rabbaani lay doon comme li borom subhaanahu wa taala wax ne walakin kunu rabbaaniyiina bimaa kuntum tuallimuuna alkitaaba ci beneen jàngin bimaa kuntum ta'lamuuna alkitaaba wa bimaa kuntum tadrusuun euh, euh, Euh, comme li nga xam mooy fi mu naan wa ma kaana li rasulin an ya'tiyahu Allah euh, ilma wal kitaaba wal hikma thumma yaqulu linnaasi kuunu ibadan li min dunillah walakin kuunu rabbaniyina gis nga bima kuntum ta'lamuna wala bima kuntum tu'allimuna al kitaaba wala bima kuntum tadrusuun euh, ci beneen njàngin wa bima kuntum tu'allimu ta'lamuna al kutuba maanaam loolu lay demee maanaam mooy borom subhaanahu wa ta'aala dafa ne am yelloowul ci ab wa makaana li nabiyyin yelloowul ci ab yenent maanaam mooy koo xam ne borom subhaanahu wa ta'aala daf ko sol ay information ay xam-xam muy moo xam xeetu nubuwa gu mu àndal gu mu mënti toll ak niveau bu mën a amee nga gis ne borom wa makaana li nabiyyin an ya'tiya Allah an ya'tiyahu Allahu al-kitaaba wal hikma borom subhaanahu wa ta'aala jox ko téere bi te mooy Alquraan ba pare jox ko xikma bi mooy xam-xam bi xóot bi nekk ci sunna bi nga xamante ne mooy tax dëgg-dëgg nit mën a xam lan mooy alquran maanaam mooy mu xam jëmmi téere bi mooy xam-xam yi ci aju yëg mais mu xamaale ki nga xamante ne moom mooy jëmmi xam-xam yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne moom mooy mooy tekkantal téere bi mooy leeral mbir mi moom mooy tax moom mooy nekk mi alquran comme li borom subhaanahu wa ta'ala wax ne wa ma kaana hadha alquran an yuftara min dunillah walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila alkitabi la rayba fihi min rabbil alamin euh, téere bi nekkul loo xam ne dafa yelloo ci ñu sos ko maanaam alquran bi plutôt te jëmmi alquran boobu nga xam ne moom moom la ñuy mën a wax hada alquran muy jëmmi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak li nga xam ne moom lay jàng kom téere bii ñu yor tam dañ moom dañ koy wax alquran moom nga xam ne mooy bi nekk nii nii nii ñu jot ci téye ko nii te mu am ku ko incarné carrément ci muy jëmmi yeneen bi sallallahu alayhi ci sunnaam di ko doxe di ko waxe di ko jëfe di ko saxale ay atte sallallahu alayhi wa alihi wa lépp lu ne ci biir mu leeral loolu day nekkul lu yelloo loo xamante ne dañ koy sos maanaam dañ koy sos mu tukkee ci euh, euh, mu mu mu déedéet waaye walakin tasdiq alladhi bayna day dëggal li nga xamante ne moo ko jiit muy tawraat injiil yeneen téere yëpp yeneen yenent yi fi nekkoon yëpp alayhi salaam sayyidina Muhammad alayhi salaam alayhi salaatu wassalaam dafa ñëw ngir dëggal leen waaye ngir leerala leen moom mooy bi mu naan anal muqaffi man maay ki nga xamante ne man maay ki ñu eh, ki ki ki ki ki topp ci tànk yi maanaam ndax yeneen yëpp alayhi salaatu wassalaam ah seen tànk man maa leen dajale lépp eh, maa maa dajale ci lañ nekkoon yëpp ci sama tànk kon yenent boobu sallallahu alayhi wasallam nga xam ne loolu lay def confirmation lay defal ñëpp ñu xam ne ci dëgg lañ nekkoon wa tafsilal kitaab ba pare day faran fàcc téere bi nag téere ba nga xam ne moo nekk ca borom subhaanahu wa taala moom la alquran bi di faran fàcc di leeral ci mboolem volets yi nga xam ne moo ci am muy al alquran wala alkitab wala al euh, euh, wala ah, euh, wala al furqaan ah wala ak wala yeneen ak yi nga xam ne noonu lay feeñee wala am nuur ak yeneen ak yeneen yëpp da gis ne day leeral téere borom subhaanahu wa ta'ala benn nit moo ko incarné mooy ki nga xam ne mooy dëgg-dëgg alquran muy sayyidna Muhammad alayhi salaatu wassalaam kon moom lay leeral léegi moom nag ni mu koy leeralee noonu ci sunnaam loolu mooy al xikma comme niñ ko gisee woon ci jotaay yu wees kon euh, amul nag ku borom subhaanahu wa di xamal lii di la ko jox ba pare ngay wëlbatiku ak xam-xam yooyu ni ñu tedde parce que dafa am côté yoo xamante ne ci xam-xam yooyu dañoo feeñ zahir lañ mais daf ci am côté yu bari yoo xamante ne côté yooyu tamit baatin lañ ak ni ñu mel ak ni ñu tedde ba pare ngay wëlbatiku fu ma yaqula linnaas topp nga naan nit ñi kunu ibadan lii nekk leen sama ay jaam déet mbir mi du demee noonu walakin daf leen naan kunu rabbaaniyyiin nekk leen ñoo xam ne da ngeen a fees dell buur yàlla buur yàlla subhaanahu wa di yar nit ñi tarbiya leen di leen yóbbu ci buur yàlla subhaanahu wa di leen soppaloo borom subhaanahu di leen wan màggaayu borom subhaanahu wa taala di leen leeralal li nga xam te ne moom mooy li aju ci borom subhaanahu wa taala di dugal ci ñoom leeru ngëm di dugal ci ñoom eh, leeru turu yàlla yi ak ay meloom di dugal ci ñoom li nga xamante ne moom mooy maarif yu kawe yi mooy rabbaaniyin loolu nag mi ngi koy amee bi ma kuntum tuallimuna al-kitaaba ci li nga xamante ne moom ngeen jàngee téere bi maanaam kon ak li nga xamante ne moom ngeen di jàngalee téere bi wala boog ta'lamuna al-kitaaba moom ngeen xam xamee téere bi maanaam ngeen jaare ko ci li ngeen li ngeen xamee téere bi ci li ngeen xamee téere voilà dégg nga parce que xam-xam boobu nga xamante ne moo nekk ci téere bi nga xam ne mooy alkitab euh, muy téere borom bi subhaanahu wa taala ci ca ca kaw maanaam ci ci mooy bi ñuy joyal te nga xamante ne moom mooy ar-rahmaaniyya gi maanaam moom moo ëmb dinañ ci ñëw insha allah ci détail yi di ñëw Euh, ci leeral rahmaan yeegi parce que dinañ ci ñëw incha allah ci leeral dëgg-dëgg teqantal euh, ci maraati bi incha allah taala parce que ci beneen martaba bi dinañ ci dugg mooy martabatul uluhi yeegi euh, incha allah dinañ ko leeral maanaam moom ak ahadi yeegi ak waahidi yeegi ak rahmaani yeegi ak rabbi yeegi maanaam ñoom ñëpp wala rububiyya plutôt ñoom tamit ñoom ñii ñëpp li nga xamante ne moom moo leen lëkkale voilà nga gis ne ci ar-rahmaan moom la xam ne allamal qur'aan mais nga xamante ne al-qur'aan boobu nag nga xam ne moom la ar-Rahman jàngale moom mooy moom moom moo moom mooy mooy al maanaam moom ci boppam mooy alkitab téere bi euh, te euh, moom lay leeral maanaam téere boobu nga xamante ne euh, ci cosaan la borom subhaanahu wa ta'aala ah, maanaam lépp ci la ko inscrire xam-xam yi lépp lépp lépp lépp ci def ci la nekk lépp lépp mi ngi ci biir ah mi ngi ci téere boobu. Euh, kon mboolem xeetu xam-xam yi yu feeñ yi ak yu nëbb yi ñu ngi ci téere boobu boobu maa kuntum tadrusun ak li ngeen di jàng maanaam alquran te te boobu alquran bii la rek ba kon lépp loo xam ne ay xam la yuy wërwërloo ci alquran bii ñu am téere yàlla bii ñu yor maanaam moom mooy lépp loolu moom moo tax tey bu fekkente ne nit ki euh, dafa bëgg nga tegtal ko téere boo xamante ne daf ci gën a jàpp nga xamante ne téere boobu dana ko jariñ lu bare bare bul ko tegtal beneen téere bu dul alquran parce que mooy téere bi alkitab voilà te moom mooy dëgg dëgg téere bi voilà zalikal kitab bi mu doon wax nga xam ne def ko junj bu gu sori téere boobu ñuy wax nga xam ne moom la tënk ci biir alif lam moom lay wax loolu beneen téere la téere boobu nit ñi nag selon xeet nubuwa gi ñu yore xeeti xam-xam yi nga xamante ne moom lañ ci dajale ak xam gi ñuy xam maîtrise bi ñuy am ci téere boobu day wuti la shakka fii te loolu du dara lu dul lépp soo ko delloo da ngay delluwaat ci xaqiqatul muhammadiyya al xaqiqatul muhammadiyya la réalité mohammedienne originale ou principale originelle primaire primordiale sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daa iman foofu la lépp dajale moo tax mooy al ulumul muhammadiyya les sciences mohammediennes wala xam-xam yi nga xam ne ko liggéeyante yàlla Muhammad la sallallahu alayhi wasallam ak lépp loo xam ne da ci aju ci la ko ci cosaanu nekk-nekk gi ak am-am bi ba ci jeexital gi lépp daf ko dajale tënk ko loolu moom mooy kon euh, xam-xam yi ci euh, loolu moom moo euh, kon loolu nag nit ki su ko xasee ba xam maanaam am ci base dëgër ci bu koy transmettre nit ñi tamit na leen ko transmettre ci anam goo xamante ne dana leen ko layal te day argumenté te day day day leer à travers tiiri yàlla bi ak sunna yeneen ci bi parce que su ko deful rek day daal di nekk koo xamante ne euh, munul nekk ko rabbaani loolu moom moo tax ar rabbaani bi gis ni ko euh, Abbas firé radiyallahu anhu mu naan binaan kunu rabbaniyina mu ne kunu mu ne ulama maanaam nekk leen ay boroomi xam-xam yoo xamante ne da ngeen di am sago da ngeen di am sago ak xàmme ak ràññee ci ni ngeen di jàngalee voilà ci ni ngeen di doxalee gis nga voilà mooy ulama xulama comme ni ko imam al-Bukhari indi rahimahullah ci njàlbeenu kitaabul ilm voilà te ar-rabbani mooy kiy jàngal ko nit ñi xam-xam yi nga xam ne ñooy yu sew yi d'abord yu yu yu mag yu yu yu ndaw yi laataa muy yegg ci yu mag yi mag kon loolu la mooy ne buy xeet domaine bu nekk bu koy leeral il faut que mu leeral ko maanaam étape par étape ndànk-ndànk mais ci ni nga xamante ne dana tax nit ki mën a comprendre dëgg-dëgg maanaam tout le temps muy basé wu muy jóge ci li nga xam ne mooy li gën a essentiel bu li gën a neex a xam di jëm ci kaw mais munuy expliquer benn réalité bu complexe yaa ngi dégg doo jàngale mbir mu complexe bu xóot boo xamante ne euh, aarif billahi euh, buñ ci buñ buñ ñoom ci seen bokk daf da da da buñ ci nekkee ci géej la goo xamante ne ci ñoom euh, dafa am maanaam ñoom ci seen bopp ñenn ñi buñ deful ndànk dañ ciy lax nga bëgg koo jàngale bëgg koo leerale maanaam ci anam gu lëmu maanaam bu bu leerul du déedéet fokk ngay jóge ci détails yu ndaw yi yi nga xamante ne moom dañ ko mën a comprendre di joxe exemple yu précis yu ndaw voilà comme tey par exemple misaalu toog ndox boobu ci géej nga nga melale ko wala misaal bi ñu joxe léegi ci euh, nit ki nga xamante ne maanaam man maa ko programmer ci sama jeu vidéo bi et cetera maanaam fokk ngay déparer ba pare ngay indi ay ay alxuraan ay xadis yenn ci saa sam pour étayer ko leerale ko ak yooyu noonu su ko defee euh, nga déparer ci yooyu bu ko euh, na bug ko comprendrewul tamit dina xam ne wuutewul ak alxuraan ak na te bu boobaa itam dina xam ne li mu jot a comprendre ci li feeñ ñi même ko nit ki xamul tamit euh, du du dugg ci bokkaale du dugg ci ci ci ay tuuxi duuna du dugg ci ay baat yoo xamante ne ak ay wax yoo xamante ne daf koy alak lëg daf koy dugal sawara daf koy sànq déedéet abadan du ko dugal muk ci yu mel noonu loolu moom moo tax loolu lu ci am lu ci am am solo la kon nekk-nekk euh, googu mooy euh, euh, tey buñ ñu dellu kon ci toq ndox googu nit ki nga xamante ne moom moo nekk ci toq ndox googu maanaam moom représenté ko tey dugg jeex ci géej gi maanaam bu boobaa da ngay gis day day day dañ dañ koy dañ koy mën a nekk maanaam dafa nekk loo dafa jeex tàkk ci moom yor ay propriété et cetera loolu nag teraanga la ko boroom subhaanahu wa defal parce que ki nga xamante ne dafa nem ba jeexal boppam ci borom subhaanahu wa ta'aala ci ay turam ak ay melam borom subhaanahu wa ta'aala daf koy ubbil maanaam géej yëpp mais ça ne veut pas dire que day mën a am accès tout le temps ci ci borom subhaanahu wa ta'aala loolu ne parce que toog ndox boobu malgré que ci biir géej gi dugg na ci ba mënoo leen koo tàqale mënoo leen a tàqale tegtalewul ne toog ndox bi ci boppam muy jëmmi géej gi yëpp déedéet daa yor ay propriété géej gi et que ndox boobu Euh, ni mu jaxasoowee ak géej gi ba mënoo leen a tàqale teg telewul tamit ne euh, maanaam bu dul woon toq ndox bi géej gi du fi nekk wala boog euh, que boo ko génnee ci géej gi dana wàññi géej gi dara déedéet ba tey déedéet voilà et ci boppam moo am teraangay maanaam jaxasoo géej gi bu ko defee propriété yëpp mu mën koo yore loolu moom mooy borom subhaanahu wa mooy teral jaamam ci mu feeñal ci moom mboolem turam yi ak meloom yi. ba pare feeñale ko ko ba pare wan ko ko voilà ba pare may ko teranga yi maanaam mu nekk ci maqaamul qurba maanaam maqaama parce que maqaama boobu noonu bu dee ci ak melo yi maqaamul qurba la mais maqaamul xulla la maanaam xaritoo gi waaw nga xamante ne euh, boobu maqaama boobu la ndax maqaamal euh, qurba euh, maqaama bi ci jiitu mooy maqaama xaritoo gi mooy mooy nekk xaritu ya buur yàlla subhaanahu wa après ci mahabba ci lay doog a ñëwee maanaam mooy waa ahlul mahabba parce que mahabba ci bopp mooy moteur bi dawal xulla xaritoo mais mahabba dafa am euh, niveau bi gën a kawe bi tax ñuy wax fii maanaam ci istilaahu ahlu tasawuf maanaam bokkut ak bi nga xamante ne moom la ñuy wax rek nii de manière générale déedéet voilà bokkut ak gi rek noonu voilà mais euh, mahabba gi maanaam dafay nekk loo xamante ne moom mooy mooy martaba bi gën a kawe nekk ndono yeneen ci sallallahu alayhi maanaam ci gàttal day nekk loo xamante ne euh, tajalli zaat yi mooy feeñ waaye léegi pas turu yàlla yi ak melo yi mais nekk-nekk borom subhaanahu wa taala buur yàlla subhaanahu wa taala maanaam ci nga jeex te loolu mooy rek jeex ci jëm yenent bi rek la loolu lay tekki jeex ci jëmmi buur yàlla subhaanahu wa taala mi ngi nekk mooy tekki jeex ci jëmmi yenent bi sallallahu loolu moom moo tax maraate bu mbir yi wute maanaam nit ki nga xamante ne dafa jeex par exemple ci Euh, laa ilaha illallah bokkul ak ki jeex ci laa ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba tey ñaar ñoon duñ benn bokkul tamit ki nga xamante ne dafa jeex ci muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñoom ñaar tam ñoom ñett ñi duñu benn ki gën a kawe ci ñoom ñi ñëpp mooy ki jeex ci muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam tegu ci ki jeex ci laa ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam tegu ci ki jeex ci laa ilaha illallah voilà parce que ki jeex ci laa ilaha illallah jeex na ci tur yàlla yi ak melo bi mais amul niveau amul euh, jeex amul benn cër ci jeex ci yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci yent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ci ci tajalli zaat yi alors que kii jeex ci laa ilaha Muhammad rasulullah am na aperçu ci tajalli zaat yi daf daf cee jeexul rek mais am na ci aperçu ki jeex ci Muhammadu rasulullah nag sallallahu alayhi wasallam moom dafa jeex tekk ki nekk nekk borom subhaanahu wa parce que dafa jeex ci ki nga xam ne boo jeexee ci moom jeex ci yàlla carrément moo tax ñetti eh, trésor yooyu bi ci gën a mag mooy trésor Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa ci gën a rëy contrairement à ce que ñu bari buñ jëfandikoo seen xel maanaam li ñuy trouver dañuy jàpp ne non laa ilaaha illallaah naka naka ok déedéet d'ailleurs ci l'islam tey nit ki su ñëwoon ne laa sedoon laa ilaaha illallaah wax laa illa baatu laa ilaaha illallaah dugalu ko ci l'islam fokk mu wax Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam te pourtant su waxoon ashhadu anna muhammadan rasulullah kese da koy dugal ci islam su ko su waxee rek ni seede na ni yente yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam moom la yàlla yónni nekk na jullit alors que su waxoon ne yàlla kenn la seede naa ne yàlla kenn la du ko tax nekk jullit gis nga loolu rek déjà da lay wan naka la seede yenent bi mi yenent bi mi sallallahu alayhi wasallam beneen affaire la c'est-à-dire que faut pas non mais <laughs> non mais euh, euh, euh, moo tax léeg-léeg mën nañu wax ci moom ñi nga xam te ne comprendre luñ ko jàppee comme que ne dañoo dugg ci euh, non quand même euh, un peu de l'exagération rek mais non loolu xataa ci li nga xamante ne moom mooy ulumu zahiri yi ci feeñ yi loolu xam nañ ko ci tawhid ci ci ilmul kalam ci tawhid aqida xam nañ ko ne ki wax ne moom seede na ne yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yàllaa ko yónni kooku dugg na ci l'islam alors que ki wax ne yàlla ken la duggul ci l'islam parce que chrétiens yi mën nañ koo wax yëwër yi mën nañ koo wax voilà alors que ku ne yenentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla moo ko yabal kooku moom faaw dugg na ci l'islam parce que gëm na laa ilaha illallah parce que baatu Muhammad rasulullah dafa ëmb ci biiram ci baatinam baatu laa ilaha illallah voilà moo tax xaraf yi nekk ci biir laa ilaha illallah yëpp ñu ngi ci biir Muhammad rasulullah mooy ñetti xaraf la alif laam ak haa ñu ngi ci biir Allah ñu ngi ci biir Muhammad rasulullah day tegtale maanaam day leeral li nga xamante ne moom lañ nekk di wax ni moo tax maanaa la boo xamante ne il faut xam ko mooy jeex ci yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo ëpp doole jeex yàlla mais ci boobu lañ ko waxee ci maanaa bi loolu lay tekki pourquoi parce que boo jeexee ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam da ngay jeex ci nekk nekk yàlla alors que ku jeex ci yàlla ci ay turam ak ay meloom ngay jeex te azat nekk nekk gi nag moo ëpp doole tur yeeg melo yu oh d'ailleurs d'ailleurs nekk-nekk gi moom moo maanaam tur yeeg melo yi dañoo làmb dañoo nekk ci biir nekk-nekk tey par exemple yow xoolal sa bopp rek soo xoolee sa bopp tey say tur ak say melo euh, dañoo nekk dañoo dañoo jaxasoo ci sa nekk-nekk te say tur ak say melo du lu mën a làmb di ko teg ndax dafa nekk ci nekk-nekk parce que nekk-nekk itam du ñu làmb di ko teg du lu ñu làmb di ko tey par exemple que ni man dama ñuul bon du ma ne dama njool bon gàtt laa gën a jege mais du ma ne dama gàtt non plus kon mën nañu wax xaw naa digg dóomu tuuti buñ jëlee nit ñu njool moyenu nit ñi mën nañ ma ci boole peut-être ah duñu duñu ne maanaam dama am yaram duñ ne damaa xew par exemple mais caractéristiques yooyu noonu ñu may mën a melale man voilà dama ñuul moom ñuul moom def na voilà <laughs> ah, macha allah ah. <laughs> voilà loolu ak yu mel noonu ak yeneen melo yi nga xamante ne ay jikko la voilà wala yenn melo yi boo xamante ne bo xëy na euh, euh, euh, mën nañ maa bañ a boole ci yi nga xamante ne xëy na seen taar dañ koy lam-laamee maanaam dañ koy dañ koy dañ koy feddali maanaam nit ñi yoonu ki moom góor gu taaru la na mën nañ maa bañ boole ci ñoom mën nañ maa bañ a vraiment ci li nga xam ne ah voilà ñooñu seen ak euh, taar moom kenn kenn kenn weddiwut ne taaruwul maanaam mënuñ mën nañ a boole ci ñooñu dëgg la euh, euh, mën nañ ma bañ a boole maanaam yooyu ay melo la daal yooyu boo gisee ay melo la du dëgg. sama yeneen jikko yi ngeen di gis voilà par exemple maanaam nit koo xam te ne dafa am fit dafa wala dafa wala dafa fit wala euh, dafa mën a muñ wala boog muñ moom man ci daa maanaam daa bari jàmbat ak xeet yooyu noonu yooyu yëpp ay jikko la yoo xamante ne maanaam ay melo la yu ne ci man peut-être yoo xamante ne mais melo yooyu yéen mënoo leen maanaam doo ko gis doo leen ko làmb te doo leen ko def xam nga lan ngeen di gis feeñ waayu melo yooyu ngeen di gis jeexital yi maanaam effet yi effet wu melo yooyu conséquence wu melo yooyu yéen yooyu loolu ngeen mën ne gis mais par exemple ñuulaay bi ba ñuul par exemple mën ngeen ko gis mais mënu leen ko situer que man sama nekk sama melo yi dañoo ne ci biir jaxasoo moom ci anam goo xamante ne mënoo koo déceler quoi maanaam mënoo koo mënoo koo maanaam mënoo ñëw ne par exemple ñuulaay gaa ngi teg taar gaa ngi nii teg njoolaay bi wala gàttaay bi wala digg doomu gaa ngi ni teg euh, euh, daan ne mën muñ mi ngi ni njàmbaare gaa ngi ni et cetera loolu yëpp mënoo leen ko dafa jaxasoo ci nekk-nekk gi mais par contre yooyu seen ay effet maanaam par exemple ñuul gi ma ñuul moo tax ngeen may mën a gis ma mel ni ma mel par exemple digg doomu gi ma moo tax ngeen may mën a gis ma yor taay bi ma yor loolu effet mbir mi la mais du jëmmi mbir mi effet bi la conséquence yi voilà conséquence au attribut bi mais du jëmmi attribut bi voilà donc attribut borom subhaanahu wa ta'ala li ma ci jublu moom mooy soo jeexee ci jëmmi borom subhaanahu wa nekk-nekkam da jeexaale ci ay turam ay meloom parce nekk-nekk yi dañoo seey ci biir ci turam maanaam euh, tur dañoo seey ci nekk-nekk gi mënuloo mënuñu leen a tàqale feeñ waay yi lañ mën a tàqalee mais pas jëmmi mbir mi loolu laa bëgg wax maanaam tey sama sama sama sama nay wala sama tabe sama njàmbaare wala sama tooyi man sama mën muñ wala book sama gaaw a mer wala book sama nekk ku ku ku ku ku ku gaaw a jaxasoo ak yu mel noonu loolu sama sama ñàkk xam-xam ak sama sama sama sama ak yu noonu loolu yéen dooleen ko mën a Euh, tàqale ak sama jëmm mënta ne mais nag ni ñuy feeñee mën nga leen a tàqale parce que am na nu may doxale ngeen xam ni kii ko am fit la feeñu waayu am fit googu njàmbaare googu loolu feeñu waay boobu mën nga ak feeñu maanaam am xam-xam wala ñàkk muus loolu mën ko mën nañ ko tàqale mais jëmmi mbir mi ñoom dañoo jaxasoo mënuñu leen a tàqale voilà loolu lañ bëgg a wax feeñu waayu nekk nekk borom subhanahu wa ak feeñ waayu tur yeeg melo yi mën nañ leen a tàqale mooy tajalliyaat zaati ak tajalliyaat asmaa wa sifaat mën nañ leen a tàqale d'ailleurs sifa bu ne mën nañ ko tàqale ak beneen sifa bi ci ni muy melo bu borom subhaanahu ba mooy attribut bi mën nañ ko tàqale ak beneen melo bi ci ni muy feeñee mais liñ mënul mooy tàqale leen ñoom ñëpp benn bu ci ne loolu mantane yaakaar naa ne loolu leer na donc loolu moom moo tax ki jeex ci borom subhaanahu wa buur yàlla ci nekk-nekkam kooku day jeexaale daa iman ci turam yeeg melam loolu moo tax baatu muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ëmbaale baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu parce que baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam moom mooy première feeñuwaayu turu yàlla yi mag bi ay melam géeju laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi comme que mooy première fii ñu waay bi boobu nag géeju laa ilaha illallah muhammadu rasulullah boobu sallallahu alayhi wa euh, kon di gis dooley muhammad baatu muhammadu rasulullah kese sallallahu alayhi wa sallam waaw gis feeñ waayam maanaam dooleem kattanam dooleem sañ dooleem dëgg malaw hmm? niveau am maanaam te lii aperçu la maanaam lii dañ ko wax pour ñu am ak suy ci mbir mi waaye ginnaaw loolu ay xam-xam yu xóot ay géej ñoo nekk ci ginnaaw loolu yëpp yàlla guñu boroom subhaanahu wa ta'aala xañ géej googu moo tax nit ki jeex noonu ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo tax wa zaatuha ak nekk nekkam te mooy toq ndox boobu ni mu jeexee ci géej kat talaasha dafa dafa nekk loo xam dafa seey fi zaati ci nekk nekkam